waaw allahu akbar léegi kon côté boobu leer na bon yooyu taxoon nañ ci boo bëggee yii yëpp nag d'un coup nga xam ne masala yi yëpp d'un coup da ngay dellu foofu boo ko dégloo rek mooy yii yëpp dañ ko ramassé woon lépp benn yoon voilà léegi nag mu des beneen côté bi kon gis nañ côté boobu bon am na yeneen lu gën a gudd ci wax yi mais boo delloo foofu insha allah di nga fa fekk lu gën a gudd léegi nag mu des lim ne fal yaqul léegi nag bu ko waaji ne yarhamukallah fal yaqul na wax yahdikumullah wa yuslihu baalakum côté boobu euh, mooy nit ki bu ñu ko ñaanalee bu ne alhamdulillah mbokkam bi ne ko yarhamukallah na wax yahdikumullah na ko delloo moom itam njekk loolee waaw waaw na ko delloom njekk lii nga xam ne moom la ko ñaanal na ko yarhamukallah yal na la yàlla yërëm na ko ne yahdikumullah yal na leen yàlla ginde wa yuslihu tamu baaxal yéwénal baalakum seen mbir waaw al hajar mu ne muqtadaahu annahu la yushra'u dhalika illa liman shammata wa huwa wadih mu ne lii moom day wane ne kenn duñu ko yoonal duñu ko wax kenn dul koo xam ne ba mu tisoolee nee na alhamdulilah mu ne te loolu leer loolu nañ ñëw hadis bi bi ci tegu muy hadis sayna Abu Musa al-Ash'ari ci eh, waxoon nañ tamit masala boobu foofu waaye comme que daan di hadis boo xam ne loolu la après dinañ ci taxaw foofu waaw mooy ki nga xamante ne dafa tisóori te waxul alhamdulilah ak hadith sayna anas bi mu ci teg euh, est ce que dañ koy wax euh, dañ ko koy wax ne ko sëñ bi tey nga alhamdulilah wala boog da ngay ñëw naan ko yarhamukallah ngir mu fàttale ko ne alhamdulilah ah <laughs> waaw loolu mu ne kon lii nii yonent saa salaam wax daata dana idaa atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul la axuuhu aw saahibuhu yarhamukallah lii yëpp day wane ne mooy waaji il faut mu nekk koo xamante ne da koo wax waaw waaye ki nga xamante ne tamit dane yarhamukallah bu boobaa yow da nga koy ñaanal waaw mu ne lool lu leer la mu ne wa anna hadha al-lafz huwa jawaabu tashmit mooy ki nga xam dana la yarhamukallah lool nga koy tontoo mooy yow bi ci sóoli bi nga ne alhamdulilah sa mbokk bi la dégg ne la yarhamukallah yal na la yàlla yërëm yow itam na nga ko fay ko tontu noo koy tontoo da nga naan yahdikumullah wa yuslihu baalakum waaw mu ne waaye Euh, wa hada muxtalafun fii waaye nag boroom xam-xam yi dañ ci wute mais est ce que lii di yarhamuka Allah yahdikumullah wa yuslihu baalakum bi alhamdulillah dañ ci wute mu ne qaala ibnu Battaal mu ne al-imaam ibnu Battaal al-Maaliki nee na dhahaba al-jumhuur ilaa haadaa mu ne jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhim mooy Maalikee yeeg Shaafi'i yeeg yooyu Hanaabila yi dañ ne lii la wa dhahaba al-kuufiyyuuna kanta boroom xam-xamu fiqh Kuufa yi ñoom dañu ne ilaa annahu yaquulu noonu waa ji danaan boo nee ci shooli ne alhamdulilah waaji na la yarhamukallah da nga ko naan yaghfirullahu lana wa lakum <laughs> waaw mu ne loolu yal na yal nañu yàlla eh, jéggal ñun ak yéen mu ne wa akhrajahu at-Tabari an ibn Mas'ud wa ibn Umar wa ghayruhuma mu ne lii nag imam at-Tabari soloo na ko jële ko ci ibn Mas'ud ak ibn Umar ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ci sahaaba yi radiyallahu anhum mu ne qultu nee naa wa axrajahu al-Buxaari al-imaam al-haafiz Hajar mu ne imaam al-Buxaari soloo na ko fil adab al-mufrad wa Tabaraani ci téereem boobu ak imaam at-Tabaraani min hadiis ibn Mas'uud ci hadiis Abdallah ibn Mas'uud wa huwa fi hadiis Saalim ibn Ubayd al-mushaar ilayhi qabla mu ne fa fii wal yaqul ci hadiis boobu mooy hadiis Saalim ibn Ubayd bi mu junjoon lu jiitu woon mu ne boobu da ne na wax yaghfirullaahu lanaa wa lakum waa ji na tontu ki ko ne yal nañu yàlla jéggal ak yéen. Hmm? qultu imam al-hafiz mu ne waqad waafaqa hadithu abi hurayrata fi dhalika hadithu aishata inda ahmad wa abi ya'la wa hadith abi malik al-ash'ari inda at-tabarani wa hadith ali uh, uh, inda at-tabarani aydan uh, wa hadith ibn umar inda al-bazzar wa hadith abdullah ibn ja'far ibn abi talib inda al-bayhaqi fi ash-shu'ab radiyallahu anil jami' mu ne lii nag nga xam ne mooy wax ji ñu jële ci ibn mas'ud ne bu boobaa na wax ne yaghfirullahu lana wa lakum nañu yàlla yal nañu yàlla jéggal ak yéen mu ne loolu dëppoo na ak xadis boobu xadis Seydina Abu Hurayra ah ci lii doo xam ne day ah, ak xadis Sayyidatu Aïsha boo xam ne mu ngi ci imaamu Ahmad ak imaam Abi Ya'la naka noonu xadis boo xam ne Abu Malik al-Ash'ari moo ko solo mu nga ca kii imaamu Tabarani naka noonu xadis Seydina Ali ibn Abi Talib mu nga ca Tabarani na ko noon xadiisu eh, eh, Abdallah ibn Umar mu ngi ci eh, Abu Bakr al-Bazzar na ko noon xadiisu Abdallah ibn Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' booba al-imam al-Bayhaqi moo ko solo ci ash-Shu'ab ash-Shu'ab mu ne wa qala ibn Battal al-imam ibn Battal mu ne rahimahullah dhahaba Malik wa Shafi'i ila annahu yatakhayyaru bayna al-lafzayn mu ne ñoom nee nañu dañ koy mën na sax tànn waa ji mën na tànn diggante ñaari kàddu yooyu ah waaw soit mu ne yahdikumullahu wa yuslihu baalakum wala yaghfirullahu lana wa lakum voilà <laughs> mu ne loolu mën naa tànn waaw bayna lafdayni diggante ñaar yi wa qaala Abul Walid ibn Rushd mu ne kanta al imam Abul Walid ibn Rushd rahimahullah dane as-saani awla ñaareel bi moo gën a yey mooy yaghfirullahu lana wa lakum loolu moo gën a yey al mukallafa ndax ki nga xam ne borom bi da koo togg jëf muy responsable ki nga xam ne mukallaf la yaxtaaju ila talabil maghfira dafa sàkku dafa soxla aajowoo ñu di sàkku njéggal wal jam'u baynahuma ahsan illa li zimmi kon nag dajale yooyu yaghfirullah lana hmm, walakum loolu moo gën boole loolu sàkku ko tat yi ko ñaanal waa ji moo gën ba mu def nag bu dee ki nga xam ne moom ngay wax du du jullitan ah. zimmi mooy ki nga xam ne du julli nekk ci dëkk bi kook doo ko ne yàlla nañu yàlla <laughs> jéggal ah loolu lay wax wala yuslihullah mooy ñaar yi voilà mooy eh, eh, yaghfirullaha lana walakum waaw moom moom moom day dugg ci diine ji da nga koy ñaanal yàlla defar ay mbiram <laughs> voilà comme ni nga xam ne noonu la ñuy gis hadith bi ci bi ñëw ci kanam mu Seyna Abu Musa eh, bi nga xamante ne yahudi yi dañ doon ñëw ci yonent bay saa saam di faire semblant di ci suuli quoi <laughs> ngir yonent bay saa saam ne leen yarhamukumullah yonent bay saa saam nag doon leen wax yarhamukumullah yarhamukumullah loolu yahdikumullahu wa yuslihu baalakum waaw yal na yàlla gindi leen te defar seen <laughs> yal na yàlla gindi ci riir gi ngeen nekk dugal leen ci l'islam voilà mu ne bindi moom bu boobaa yow bu dee euh, Abul Walid ibn Rushd mu ne bu boobaa euh, boo loolu moo gën ba mu des ne wa zakara imam al-Hafiz ibn Hajar wa zakara ne imam at-Tabari euh, daal dinay tudd anna alladhina mana'u min jawab yahdikumullahu wa yuslihu baalakum ihtajju bi annahu tashmitul yahud kama taqaddamat al min tahrij abi Dawud min hadith abi Musa mooy hadith bi ñu la wax sànq imam at-Tabari nee na ne ki nga xam ne da koy da nga ne da nga ne alhamdulilah mu ne la yarhamukallah am na xam nga dare la waa Kuufa dañ ne la non non non kenn du ko wax yahdikumullah wa yuslihu baalakum yaghfirullahu lana wa lakum nga koy wax waaw imaamu Malik imaamu waa jumhur ñoom ne bëli ngay wax waaye sax nga imaamu Maalik imaamu Shaafi'i ne man nga tànn sax ci ñaar yooyu ñii nag ne non ñi tere ne doo ko wax yahdikumullahu wa yuslihu baalakum non te mooy ulamaa'ul Kuufa loolu lañ la wax boroom xam-xamu Kuufa yi rahmatullah ñu ne ñoom liñ fi ñu teg layee la seen wax ji mooy ne loolu yahuud nga koy wax te mooy xadiis bi nga fi wax sànq te imaamu Nawawi moom la mujjee indi ci Riyaad aussi moom mooy avant dernier bi ci buntu bii ñu nekk muy xadiis Seydina Abu Muusa bi ñu la wax sànq ne yahuud yi dañ doon ñëw di tisóolu tisóolu lu bëgg yoneen bi yaakaar mu ne leen yarhamukallah mu ne leen yahdikumullah waslu baalakum ñu ne kon loolu yéeféer yi lañ koy wax waaw kon loolu duñ ko wax jullit <laughs> waaye xam nga ne lii moom mooy li nga xam ne dëgërul du tout nan la xadis bii ñu nekk xadis imaamul Buxaari bii nekk ñu nekk ah xadis 879 bii ci bi wa anhu radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa atasa ahadukum bu kenn ci sóoleer falyaqul alhamdulillah nee na alhamdulillah wal yaqul lahu axu aw saahibu mbokkam bi na ko wax yarhamukallah yal na la yàlla yërëm fa idaa qiila qaala lahu bu ko waxee yarhamukallah yal na la yàlla yërëm fal yaqul na ko wax yahdikumullah wa yuslih lakum yal na yàlla gindi leen te defar sa mbir nga ne loolu mbir yahuud yi kese la yeneen saa salaam moo ko def exprès bi yahuud yi ñëwee mu xam ne ñii du ñoo xam ne moom lañ leen di wax yarhamukallah yarhamukumullah nan la leen yàlla yërëm yàlla dina yërëm koo xamante ne daa bañal sangu mbindeef yi yonent yi bañal kenn ci yonent yi yàlla du yërëm ko mel noonu waaw ndax laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli du ñu tàqale kenn ci sa ci yonentam yi rawatina ki nga xam ne mooy sang seen sang bi borom bi jëloon pacte ak yonent yëpp seen yonent yi ñoom te ne bu ñu ñëwee mu dam leen jamono ñu ko dimbali waaw ñu ñu ne aqrartu ñu ne aqrar naa waaw ñoom ñu bañal kooku kooku nan lañ ko mel noonu lañ koy waxee yarhamukumullah moo tax yonent bi saa saam yahdikumullah la leen doon wax waaw mais loolu c'est juste pour loolu mais ça ne veut pas duñ ko wax lool <laughs> waaw loolu dafa leer <laughs> loolu dafa leer <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu ko wax waaw moo tax mu tekki ne wala xujjata fiihi imaam at yi ne loolu benn lay ci newul waaw is la tadad ndax daa daa wutewul amul benn bëjjoo benn wute bayna xabari abi Muusa wa xabar abi Hurayra est ce que diggante xabaaru abu Muusa bi ma bi ñu wax léegi fàttala ko yahuud yooyee ak bii sëy na abu Hurayra indi nekk nii sax imaamul Buxaari te moom lañ nekk nii est-ce que dañu dañu wute dañu am lu ñu wutewul waaw mu ne wa xadiis abu <laughs> mu ne xadiis abu hurayra fii jawaabi abu hurayra mooy ki nga xam ne moo tissooli moom mooy ñaanal ki ko ne yal na la yàlla yërëm kooku la ne nee ko yahdikumullah alors que xadiis sayna abu muusa lan mooy ki nga xam ne bàyyi ba ne alhamdulillah ki ko war wax ki mu ki ko dégg mu yoreen saa salaam moo ko waxul yarhamukallah lan la ko yahdikumullah kon ñaar est-ce que bokk na est-ce que seet nga seetlu nga la mbir mi mooy yahuud yi yonent bi alayhi salaam bi ñu ñëwee ñoom li ñu bëggoon mooy mu ne leen yarhamukumullah te xam nañ ne yonent la xam nañ ne dëgg la mbàkkale malgré seen kàccoor bi moo tax ñu bëggoon am ñaanam te xam nañ ne ñaanam day dal yonent bi alayhi salaam nag xam na ne ñu mel noonu ñu ñaan googu waaw waaw moo tax ba muy ñaanal njéggal bàyyi ba suñu borom ne ko innaka ne euh, euh, euh, kii wa ma kaana istighfaaru ibrahima li abiihi an maw'idatin wa'adahaa iyyaahu waaye bi mu ko leeree ne noonu yàlla la dafa denc moom waaw ñaan njéggal Ibrahim doon la waaw ki nga xam ne mooy baayam ba loolu digle bu mu ko digwoon waaye bi mu ko leeree que ne nii mooy noonam noonu yàlla la dafa denc moom waaw maa kaana waru ci yonent alayhi salaam ak ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñuy an yastaghfiru lil mushrikiin ñuy ñaanal jéggal ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañ waaw dañuy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala ñii naan Uzayr ibn Allah ñii naan al-Masih ibn Allah ñii naan al-Xërëm ibn Allah wala al-Xërëm Allah xërëm de yàlla idol beeg loolu ñooñu yelloowul ñu leen defal lool yonent bi saa saam loolu la xam moo tax bi ñu ñëwee di tisóolu tisóolu moom xam nga ci loolu bu doon julli danaan ko yarxam bu ñu nee alhamdulilah yarhamukallah waaye comme que yahuud yi la bu dëpp dem. waaw ne ko yahdikumullah alors que lii nii ñu nekk kan moo wax yahdikumullah ci hadith sayna Abu Hurayra bi fal yaqul waa ji day tisool na alhamdulillah mbokkam bi ne ko yarhamukallah moom mi tisooli woon ne woon alhamdulillah moom la yeneen saa saa ne ko ñaanalal nag ki la wax ki la ñaanal yërmu yàlla nee ko yahdikumullah yal na leen yàlla gindi wa yuslihu baalakum defar seen biir kanta fii ci yahuud yii nii yonent bay saat saam ba yahuud bi tisoolee neew ko yarhamukallah ci saas dana ko yahdikumullah mooy la yahuud bi bu dee ab jullit la waroon a tontu bu ko yonent bay saat saam ne yarhamukallah loolu la ko yonent bay saat saam wax kon xam nga ne ñaar yooyu wute na moo tax al imam at-Tabari rahimahullah mu ne lii daraa ci <laughs> loolu xam nga ne ban ban ban lay moo ci nekk amul benn lay ndax ñaar yi li ñu ku ku nekk la wax waaw yarhamukallah ku koy wax ki dégg kii tissuul yahdikumullahu wa yuslihu baalakum ku koy wax ki nga xam ne moo ne wax alhamdulilah mooy ci tissuul woon alors que fii yahud moom ba mu ko bañ ko defee yeneen saa sam dana tëb directement ne leen yahdikumullah sute li nga xam ne mooy yarhamuka yarhamukum wala yarhamukallah allahu akbar kon loolu lu am am solo la kon loolu xam nga ne wute na quoi <laughs> waaw waaw. Ah. Ah. loolu lu am am solo la ah, al imaam al xaafid ibn Hajar mu ne rahimahullah mu ne kanta li nga xam ne moom la imaamul Bayhaqi solo ci ash-Shu'ab jële ko ci ibn Umar anhuma mu ne yahuud yi dañoo daje woon ay yahuud ak i jullit dañu nekkoon ci benn bërëb fa atasa annabi yonent bay saa saam daal di tichooli waaw léegi fa shammatahu al fariqan jami'an ñépp ne ko yarhamukallah ñaari ko yahuudi ne jullit ñi ne yarhamukallah yahuudi ne ko yarhamukallah fa qaala lil muslimin yonent saa saam wax way wommatu yi way julli yaghfirullahu lakum wa yarhamuna wa iyyakum ne yal na yàlla jéggal leen jéggal ñu yërëm leen yërëm ñu te yërëm leen wa qaala lil yahud mu ne yéen yahud yi nag kantaa yéen yahdikumullahu wa yuslih baalakum yàlla na borom <laughs> même bu dee xadis bi wérul mais bu bi ñu wax sànq te ñu war ko gis ci Riyaad bi muy xadis 883 bu Seydina Abu Muusa boobu wér na waaw mu ne kantaa yéen moom yàlla na leen yàlla jëndita <laughs> defar seen mbir ah léegi euh, mu ne loolu ki ci wuyte mooy Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawad an abihi an Nafi' wa Abdullah da'if mu ne loolu kon xadis boobu ci gàttal ma Abdullah mi ko solo dafa wéradi waaw euh, waaye après mu wax ñi nga xam ne dañuy wax naan noo waaw euh, naan naan noo wax tajja ba'dhum lenn li ñenn ñi ne ñoo ñenn ñi dañ ne bi am al jawaab al mazkur mazhabul xawaariji li annahum la yarawna al istighfar lil muslimin léegi ñenn ñi mooy ñi nga xam ne dañ ne yaghfirullah <laughs> lana wa lakum ngay wax ñu bëgg a wax ne yahdikumullahu wa baalakum loolu mooy noo loolu mbiru ji la voilà ñoom ñi nga xam ne benn sect la woon ci julli ñi defoon nañ ko ci archive ci siira bi daggoon ko ñu ngi ci siira bi les xawaarij benn secte la benn kii la kuréel ci biir julli ñi ñoo xamante ne ni dañu ëppal waaw dañu ëppal te seen maam moo doon waaja nga xamante ne moo ñëwoon yeneen saa saa doon séddale gis nañ ko ci Riyad bi fii mu aan ko jubal waaw gis naa ne saa saa bi xunay na keroog boobu ba léegi mu ne ko waaw loo gis mu naan ko gis naa ne dugg ci juboo wal iyaadu billaah maandu woo ci li ngay def ba yeneen saa salaam ne ko laqad xibta wa xasirta idaa lam aadil kon de kuttus nga te ñàkk nga bu dee ne man jubaluma kooku noonu mooy ki nga xamante ne nii mooy seen maam mooy xawaari yooyu nga xamante ne dañoo ëppal dañoo ëppal ci li nga xamante ne moom moom la ñuy def waaw dañu ëppal ci li ñuy def waaw ñooñu ëppal ci wàllu bii diine ba pare jàpp ne bon yenn bàkkaar yi moom boo ko defee day tax nga dugg safara te ba ta fay sax am ñu ne nag ñooñu euh, lii seen mazhab la parce que ñoom gisuñu ñuy ñaanal njéggal ñi nga xamante ne euh, li annahum laa yarawna al istighfara ñaanal njéggal lil muslimin mu ne waaye loolu euh, lii lépp mu ne wa kullu hada la hujjata fii lii lépp imaamul haafid Abdullah hmm? lii lépp benn laye ci newul ba'da thubutil xabari bil amri bi ginnaaw bi yonent saa saam xabaar bi muy xadiis Seydina Abu Hurayra bi leere quoi di digle te nañ ko ki ki ki ne ki tisoo li ñu ne ko yarhamukallah aw yahdikumullahu sunu baalakum loolu dafa leer quoi loolu leer na waaw kon lii moo tax al imaam al xaafis mu ne te li koy ware mooy qaala al Buxaari ba'da taxriiji fil adab al mufrad mu ne xadiis bi imaam al Buxaari da ko solo indi na ko ci Sahih bi nii mais indi na ko ci beneen téereem bi al adab al ko indee dane wa haaza asbat maa yurwa fi haaza al baab mu ne gis nga xadiis Seydina Abu Hurayra bi waaw idaa atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu axuhu aw saahibuhu yarhamukallah fa ida qaala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa sayuslih lakum mu ne hadis bii moo gën a sax ci lu ñu soloo ci bunt bi bunt ku tisoo li lan lañ koy wax ak moom mii tisoo li lan lay tontu lii moo ci gën a sax moo ci gën a dëgër moo ci gën a sax waaw mu de noonu la ko imaamul Buxaari waxe imaamu Tabari it loolu la wax ne huwa min asbatil axbaar lii bokk na ci xabaar yi nga xam dañ ko toxale jële ko ci rent bay saasaam bi gën a sax waaw al imaam al Bayhaqi mu ne huwa asahhu shay'in warada fi hadha al mooy li gën a loo xamante ne moo rot ci bunt bi kon euh, moo tax euh, <laughs> euh, loolu lu am am solo la hmm? moo tax imaam at-Tahawi ci boppam bokk ci xanafiye yi waa Kuufa boroom xam-xamu Kuufa yooyu mooy xanafiye yi lañ ci jubloog boroom xam-xam yooyu moom moom àndul ak ñoom waaw malgré ci ñoom la bokk mooy mais àndul ak wax jooju quoi waaw parce que moom dane <laughs> hein non non non parce que euh, lii nii euh, euh, waa ji yokku ko dara boo nee yaxfirul <laughs> bu nee lana walakum kooku daa mel ni yokkoo waa ji dara laa yazidul musammat ah ala maana kooku yokkoo ko waaw waaw ci maanaawu bimu ne bi qawlihi bimu ne yarhamukallah waaw yow nit ki da nga tisool na alhamdulillah mu ne la yarhamukallah boo ko nee xafara xafarallahu lana wa lakum imam at-Tahawi ne koog yokkoo ko dara waaw <laughs> li anna al-maghfira ndax njéggal lan la sitru zambi mooy lan mooy yàlla du lay nuur muural la sa bàkkaar war rahma kanta yërmande tarkul muaqaba alayhi mooy dalay bàyyi nga jàppe li nga xamante ne moom nga def ricc ricc yi nga def waaw mu ne lii nii moom mooy mel ni yokkaloo ko dara parce que ba mu nga ne ba nga tisóole alhamdulilah mu ne yarhamukallah kon yër yarhamukallah ji dugal laa leen nag loolu jéggal gi kon yow boo ñëwee naan ko ghafarallahu lana wa lakum mooy yow loolu daa mel ni yokkoo ko dara waaw alors que boo nee ko yahdikumullah <laughs> bi xilaaf yi alors que boo ko nee yow euh, yahdikumullah wa yuslihu baalakum ah, mu ne loolu du'a'uhu lahu bil hidaaya wal islah fa inna ma'naahu an yakuna saliman min mawa min muwaqa'ati dhanb salihul haal waaw fa huwa fawqa al awwal <laughs> mu ne nag ndax boo ko ñaanalee hidaaya mooy ak gindeeku ak yàlla yéwénal mbiram waaw mooy mu nekk koo xam ne day mucc ci lépp loo xamante ne nii di dal ci bàkkaar waaw fa di baax saa su ne muy nekk ci lu baax ak luy neex yàlla luy koy may ngërëmu yàlla mu ne lii moo féete kaw lii waaw waaw <laughs> mu ne imaam Abi Jamra nag imaam hafiz moom daa tànn ñu boole mbir yi xam nga sànq imaam Ibn Battal nee na imaamul Maalik ak Shaafi'i nee nañ mën ngaa tànn ci ñaari benn imaam Ibn Battal mu ne daal moom li gis mooy man nañ boole ñaari quoi <laughs> ndax loolu ci ngay gën a dajalee yiw yi waaw ah te ci ngay génne ci wute bi am ñii nee nañ dangaa yahdikumullahu subalakum ñeenoon na yaghfirullahu lana wa lakum wala ghafara allahu lana wa lakum ah mu ne moom booleel ñaari mu ne war a jaxawum na daqiq al-Iid te imaam ne daqiq al-Iid bii la dëgëral ko ne ah ñu boole affaire yi rek mu jeex waaw mu ne te loolu imaamu Maalik dafa solo ci Muwatta jële ci Naafi' rahimahullah an ibni Umar radiyallahu anhu mu ne kaana idaa atasa fa qiila lahu yarhamuka Allah qaala yarhamuna Allah wa iyyaakum yaghfiru Allah lanaa wa lakum mu ne doon wax ne yàlla na ya bu masoonati suuli am ko woon yarhamuka Allah danaan yarhamuna allah wa iyyakum yàlla nañu yàlla yërëm ak yéen jéggal ñu jéggal leen waaw kon loolu wallahu taala alam waaye daal li ñu mën a wax mooy xabaar bii moo ci gën a wér comme li ñoom imaamul Buxaari yi wax ñoom imaamul Tabari waaw yahdikum allah wa yuslih baalakum tontu ki nga xam ne moo ti sóoli ginnaaw bi mu ne alhamdulilah woon bokkam bi ne ko laa lii moo ci gën a waaw mu ne yahdikum allahu wa yuslihu baalakum loolu moo gën a dëgër léegi nag ku gis boole ci yële yaghfirullahu lana wala ghafarallahu lana walakum ah loolu uh, am nga ci salaf wallahu taala alam sinon bu dee tarjih moom uh, bii mooy bi gën a dëgër comme ni nga xam ne noonu la ko aima yi waxe léegi wallahu taala alam kon nag ki kaw nii walillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexal li nga xamante ne ni mooy lii mu nekk lu rëy xadiis bu rëy la waaw waaw nga xamante ne nii euh, day wane cofeel gi nga xam ne moo war a dox diggante julli ñi ba ku kenn tisóol yooyu sama yoon na wu ah, waaw moom itam ci tisóoli sant yàlla ci xéewal googu comme niñ la waxee léegi sawarte gi nga xam ne moom lay dugal ci moom yóbbu ko ci jaamu yàlla ba tax yàlla bëgg loolu inna allaha yuhibbul utaas waaw te bépp lor boo xamante ne moo ne woon ci biir mel ni da ko ci mu génne waale ko waaw xéewal goog nag boroom bi defal ci lu ndaw loo xamante ne tisóoli kese la tudd <laughs> waaw tisóoli kese comme ni imam ibn jam abi jamra wax ni lii moo hadis bi day wone man ku xéewalu yàlla bi nga xam ne moom la defal ki nga xam ne moo tisóoli ko waaw waaw <laughs> ginnaaw bi mu ko dindalee lor yooyu yëpp sawarloo ko mu yenkiwal ko yoonal ko nekkoon ko nag sant ma nag waaw mu sant ko ba pare ci xéewal yi nga xam ne ñooy dotteeku tey tey tey tey tey dal ci kawam ci lu mu yëg ak lu mu yëgut waaw ci bépp jamono waaw mu daal di koy sant delloo ko njukkal waaw te loolu nga xamante ne mooy sant boogee eh, eh, eh, borom bi daal di koy digal mu def ko day yokk ngëm yàlla waaw mën na cee jële xamante ni man na jaamu yàlla bu defee jaamu yàlla wax mécaniquement la koy def nii machinalement di jullee ko kii rek te du ci bàyyi xel ruuxu julli lennam mu bàyyi xel ci lii mën na ko transcender ba tax julleem yoo yële mu ciy teewlu ndax xéewal bu dee xéewalu yàlla gii nga xam ne mooy tisool yi la loolu jóge léegi buy julli nag da koy gën a branché ci boroomam tabaraka wa taala waaw ba pare mu jële ci sopp boroom bi tabaraka wa mi ko defal xéewal gii waaw sant yonent bi quand même alayhi salaam mi nga xam ne moo ñu xamal lii nag nga xamante ne bu dul woon moom fii daa bokk ci yaat yi nga xam ne kenn du toog daan je pense que yaakaar naa wala gént naa gis nii lii lañ war a wax déedéet lii sariya la tudd kon nag mu ngi noonu loolu lépp muy euh, yu ama am solo yoo xamante ne nii loolu la lay defal sa mbokk mi nag jégg loolu nga sant sa borom mu ñaanal la yërmande yàlla yarhamukallah waaw yow itam nga delloo ko yahdikumullah wa yuslihu baalakum mu indi ak ñeewante ak jegewante ak soppante diggante jullit ñi waaw waaye euh, doo ko jënd nag aatee ah waaw <laughs> waaw tisóol yi na alhamdulilah aatee ah non non non fan sa way <laughs> xanaa yow lam ta'rif sunna sa way xanaa xamoo sunna si <laughs> waaw ah yaa femme bu fi wax aatee suwe ah waaw aatee non te li ci gën a yéeme mooy li may yàgg wax rek gars yi dañuy nekk entre jullit ah <laughs> waaw dañuy nekk ñoom ñëpp ay jullit la ñu mais daal man daal léeg-léeg doo xam ne mu demee foofu <laughs> ñuy aatee suwee suwee suwee daal yu dul jeex wala iyaazu billah non wax leen lii alhamdulillah waaw. ay <laughs> ah, eh, gars yi jamono yoon da ngay ragal wax alhamdulilah ci biir métro beeg yooyu loolu sax mën ngaa comprendre waaj waaye ci biir jullit yéen képp sa néeg leen ñëw ngeen toog entre fii entre copain entre kii ngeen nekk euh, tisooli saa yi da bu tisooli moom waxul dara sax keneen ke ne ko at ah, suwe ah merci non ça va yaa gi nag yéen a ngi déconné quand même <laughs> alastuma bi muslimin xanaa yéen du ngeen ay jullit saay xanaa wommatu wu ngeen du ngeen ay wommatukat ci lii yonente bay sa sam digle ne kenn yéen tisooli non alhamdulillah mbokkam li na ko wax yarhamukallah yow mi mu ko wax nga ne ko yahdikumullah xoolal lépp di la branché ci yàlla nga bàyyi ko fi allahumma la tajalna min al-ghafilin yàlla yàlla na bu ñu boole ci ñi nga xam ne dañoo di parce que loolu yëgadi moo ko indi waaw te nag nañ koy fasuñu doom yi xamal leen lii waaw waaye tissu li rek continuer mel ni dara xewul di fo alors que ñëw ñëpp ñuy ay doomi jullit loolu jaaduwul dañ leen xamal li ñu war a wax waaw ah, euh, ma fille mon fils ah lorsque tu éternues ah tu dis alhamdulillah je rends grâce à Allah waaw ah, comme ça ton prochain ton ami Ayman là ah ou Aïcha là elle va faire une prière pour toi waaw ah, elle va te dire yarhamukallah waaw que la miséricorde d'Allah soit avec toi que Dieu Allah soit miséricordieux avec toi là et toi après comme il t'a fait une une bonne prière hein ah il faut lui rendre ça aussi comment tu vas lui rendre ça tu lui dis yahdikumullah wa yuslihu balakum que Dieu te guide que Dieu te guide et améliore ta condition voilà yu ndaw yoo xam ne xale yi boo ko waxee mu xam ko jeex na mais léeg-léeg xamal leen ko lañ dul def jàpp ne bon yii dafa compliqué ñoom nan lañ déedéet déedéet saay yooyu saa salam jàngalewul lu compliqué yàlla yónniwul benn yonent mu ñëw di jafeñal mbir yi ku mu yónni daa yónni yonente yi illaa bi lisaani qawme ngir mu wax ak ñoom ca na nga xam ne noonu lañuy dégg noonu lañuy ñuy jàpp kon nag ibadallah kon nag jaamu yàlla yi nañu yombal yassiru la borom bi la yonent saa salaam waxoon wala tu'assiru yombal leen tabu leen jafeel jafeel ñal mooy lan mooy bañ a xamle mbir yi wala naan non si compliqué kan moo la ko wax non lii daa simple waaw loo wax naa la loo fi gis ci lii ne mu compliqué yenn yi saay xamal ne mbir mi du diine ji de ka koy jéem expliquer daal moo am problème boo xamante ne amaana comprendre mbir mi wala moom moo pédagogue la mu xam manu koo génne xamul nu mu koy xamlee wala moom ci boppam mbir yi daa lënt ci boppam te ba mu lëntee ci boppam nag fexe ba keneen xam ko moom loolu day jafe euh, kon wallahu taala alam ci kaw nii kon la ñuy yem nii bii di ñëw jël xadis bi ci tegu muy xadis rina bu Muusa biñ doon wax ah muy xadis huit cent quatre-vingt pa biñ doon wax ne yahuud yi de parce que day indi fii ñaari xadis rina bu Muusa bii huit cent quatre-vingt ak huit cent quatre-vingt-trois bii huit cent quatre-vingt bi ah euh, kon mu ngi noonu